bi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ma ko gën ci xeet bi mooy Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ma ne ko summa man ginnaaw Seydina Abu Bakr way baykan moo gën ci xeet bi mu ne ma Seydina Omar mu ne ma Omar moo gën ma ne ko ginnaaw moom mu ne ma Usmaan ma ne ko mais yow nag mu ne ma man nekkuma lu dul bee kenn rek ci jaamu yàlla yi kon kooku nga foog ne moos bu doon ndax bu xanaa mooy comme que ñoom dañ naan taqiya ci la moom naa doom ji nga xam ne yaa ko jur yar ko te yow rek la gëm te moom sax koy laaj daa jàppoon ne bon naan boppam waaye baayam yëgal ko ne ko oh, oh, oh, alerte ki gën mooy Seydina Siddiq ki ci tegu mooy al Faaruq ki tegu mooy Dun Nurayn man nag jaam laa ci biir jaam yu yàlla yi kon nag mooy boppam rek Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon kooku nan la ñuy too taxit ñoom imaamu Jaafar mi nga xam ne moom lañuy ñuy këll-këllee di fontoo nit ñi ñoom siit yi naan imaam Jaafar nee na ñoom xamuñ ne moom doon na wax naan man deñ naa ci képp koo xamante ne nii dafa dal ñi nga xam ne ñooy sama ami sama sama ñi nga xam ne ñooy sama jëwriñu maam yi nga xam ne mooy naa Abu Bakr ak Seydina Omar képp ku leen bañ bañ nañ la képp ku leen bëgg bëgg nañ la moom naa Jaafar ak ki nga xamante ne nii mooy <laughs> Eh, eh, baayam di Muhammadul Baqir ñoom loolu lañ doon wax kon caaxaankat yii di wax fii topp fii nga xamante ne nii mooy nekk fi di fontoo nit ñi waaye Allah comme que nit ñi xamatuñ seen diine te gaay leen war a xamal tanewuñ leen dañ leen ëpp ay kàddu rek nekk ci tele yeeg rajo yi di moomu conférence yi moo tax fu sii di ñëwee bàyyi leen ñu jàll nale dootuñ am lu ñu wax sax gaay yi tontu sax manuñu ko ndax gaay yi jànguñu de dañ leen a fooge xam-xam waaye laa ilma indahum amuñu dara ñooñu nag ñoo gën a yées ci ñépp parce que mooy li ñuy woote woo nit ñi foog ne ñii nii dara moo tax gaay foo leen gise ci plateau en général chiite bi da leen di baaje daanaka baadu yee ci tane ñoom daal ñoo fi wax sax lu leer mën a wax lu dëgër ci seen kanam waaye gaa yi ci des boo gisee ndax jànguñu gaa yi dañoo amul àlluwa lool mooy problème bi ndax bu ma wax kenn demoon na daara lool waxuma àlluwa googu noonu te boo mooyul na la mu jàngoon loolu taxul ñuy wax ndax ñàkk a xam rek ak ñàkk jàng moo taxit ku amul xam-xam ñu neex laa baaje wal iyaadu billah kon al imaam ibn Kathir mu ne seen sang moomu di Seydina Ali mu ne kon fa inna at-taa'ifata al-maghzuula nga xamante ne nii ñooy kuréel bi nga xamante ne nii dañ leen a gàcceel min ar-raafidati ci raafidi mooy les chiites duodécimains ñi nekk Iraq fooy la ñoom in Khomeini ak gaa yooyu mooy ñooñu la de façon boobu la mooy gaa yi nag dañ leen di embellir ba nga gis yenn oustaz sénégalais yi mooy gaa yi dañ leen fasciné nga dégg ñu naan ay xamaneeku Khomeini mooy niñ leen fasciné waaye ñooñu xamul intiqaadu ñooñu mooy xamuñu ñooñu dëgg-dëgg seen pas-pas seen pas-pas mooy ne gaa yi alquran bii sax du alquran vrai ñoom jàpp nañ ne alquran vrai bi imaam yee ko yor loolu mooy kàcc gi gën a rëy ñi nga xam ne ñoo dajale alquran bi ñu dëppoo ci ba sayyidina ali ibn abi taalib comme ni ñu ko woon bi ñuy gis say tarjama sayyidina usman ibn abi Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahmaan mu ne woon man deman Seydina Ali bi mu nee xalifa mu ne lii mu en tout cas bi Seydina Usmaan dajalee alquran bi mu ne lii de bu ko Usmaan deful bi mu nee xalifa man bu ma nekkee xali bi ma ne bu ma newee xalifa dinaa ko def mooy dajale alquran bi mooy ñoom ñépp ñu d'accord ci di ko jullee mu nekk loo xam ne moom la mooy alquran bi ñu yónnee ko fu ne siiti la lii nii du alquran bu baax bi du vrai alquran alquran bi kon Seydina Ali radiyallahu anhu mooy ci dundam dañoo bëgg a wax wal iyaazu billah ci foo alquran la doon doxee ak loo xamante ne nee wérul mooy ne loolu vraiment mooy ñoom dañuy jàpp ne ñu ngi koy jàppale waaye loolu aw xas ci moom lañ ko mooy li ñuy wax lu ñaaw la ci moom loolu waaye moom ñaawul te loolu du ko ñaawal moom al imaamu ali imaamuna ali amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu sihru rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mi nga xam ne mooy maamu sharif yi sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ardaah kon mu ne gaa yi raafida yooyu nag nga xam ne ñi xamul dara dañu ciy fasciné wu di fasciné seen idée yeeg yooyu waaye ñooñu jànguñ waaye seen àll wa amul même bu dee oustaz lañ ci télé beeg ci rajo bi nga leen di dégg waaye amuñu xam-xam moo tax yu gën a banal ci diine ji léeg-léeg dañ leen koy laaj wala ñu ciy jéem a wax nga xam ne vraiment waa ji waroon naa bàyyee wax mooy kii nii bu doon réewum julli la dañ koy dañ moom dañ koy éliminer d'office dootul la am nañam dañ naan ko demal jàngi ba pare parce que masala yu gàtte nii yi nga xamante ne nii ay bayaa baale yoo xam ne da ko waroon a xam au d'office bala ngay wax mooy yow manoo ko mooy dangaa waroon a toog tax nga ciy dégg ñenn ñi moo sax jarul wax nañu continuer al imaam al mu ne nag kon gis nga gi nga xam ne fa inna taifata al mahzula mu ne kantaa ñi nga xamante ne ñooy kuréel gi nga xamante ne nii almaxduulatu dañ nee fa almaxduulata dañ nee na gàcceel min arraafidati te bokk ci rawaafidi muy muy siitu doo décimé yi yuaaduuna afdal saxaaba ñoom dañuy noonoog ñi gën ci saxaaba yi wa yubghiduunahum di dileen bañ wa yasubbuunahum di leen ŋàññ iyaadam billah waay waay ñu ngi daw ci yàqu ci ginnaaw yàlla ci lu mel nii waaye di làqatu wa lii de yadullu moom mooy tegtale tegtal bi gina rey na anna uqulahum makosa kene ñii seen xel yi dafa dafa wëlbatiku mooy dafa dafa mooy mooy koo xam ne xel mi dafa wëlbatiku mooy ne xel mi vraiment mooy newul ci palaasam dëgg-dëgg wa qulubuhum te seen xol yi makosa man kuusa mooy dafa di mooy mooy dafa nekk loo xamante ne nii mooy xolu gaa yi de dafa nekk loo xamante ne nii vraiment seen xol yi am nañ problème de mooy dañ koo inversé dañ koo wëlbati mooy ñooñu seen xol yi dañ koo wëlbati ba dañoo gis dëgg mooy la nekkoon dëgg baatil lay doon ci ñoom baatil nekk dëgg ci ñoom mooy neenay nekk neen nekk dëgg dëgg nekk neen mooy wal iyaadu billah mu ne gaa yooyu noonu lañu mel mu ne fa ayna haula ana ñii fan lañu ne min al ci gëmbil quraan ci al is ba nga xamante ne yasubbuuna lañuy ñàññ di di wax lu ñaaw ci deru ñoo xam ne man radiyallahu anhum suñu boroom daa leen gërëm takat gisoon nañ taayee gis nañ ci jotaay yii ci bi ñuy wax ci naafiqi suñu boroom subhaanahu wa taala bi muy wax ci saar bii ñu nekk bi mu naan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum tastaghfir lahum sab'ina marra Ah, mu noo mooy bi muy wax noo paa foofu bi mu naan dañuy def loolu li yurdukum wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kaanu mu'minin naan gaay dañoo bëgg ku leen mooy naafiq yi lii ñuy def ñi yépp dañoo bëgg ngeen gërëm leen waaye bu leen leen gërëm de ndax buur yàlla subhaanahu wa taala ak yeneen mooy gërëm loo leen ndax buur yàlla subhaanahu wa taala ak ndawam bi ñoo gina yee ñu gërëm loo bi muy wax ba inna allaha la yarda anil qawmil faasiqiin fasiqiin buur yàlla subhaanahu wa taala du gërëm ñi nga xam ne ay gër ay nit lañ yoo xam ne ay kàccoor lañu ñu génn topp lañu léegi kon yow naka yonent bi kon suñu boroom subhaanahu wa taala nee na moom du gërëm li nga xamante ne mooy ay nit ñoo xamante ne nii alqawma ay nit ñi nga xam ne alfaasiqiina mooy ñoom dañoo génn topp kon yow ana naka nga ne da ngay gërëm gaa mooy gaa yooyu noonu xam nga ne seeni mbir baaxul kon moo tax suñu boroom subhaanahu wa taala al imaam alxaafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi ne wa amma ahlu sunna kanta waa ahlu sunna ñoom fa innahum ñoom yataradawna an man radiyallahu anhum ñoom dañuy gërëm ko anhu dañuy gërëm képp koo xam ne buur yàlla gërëm na ko wa yasubbuuna ñuy ŋàññi man sabbahu llah ku yàlla ne laanahu llah kooku ñu ne a ah, kon laanahu llah ku yàlla ne kooku baaxul ñu ne baaxul wa rasuluhu ku yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne diw baaxul ñu ne diw baaxul ku ñu ne diw baax na ñu ne diw baax na way waaluuna ñuy daldi méngoo di de di parak man koo xam ne yuwaalillah koo xam ne buur yàlla la paral ñun ñuy parak kookale wa yuaaduuna ñuy noon ak man a yuaadillah képp koo xam ne nag dafa noonoog yàlla ñu noonoog yow loolu mooy jikkoy waalu sunna wa hum te ñoom muttabaun ñoom dañuy topp waaye la mubtadi'un nekku ñey nitu bidaa de ñoom moom dañuy topp kese mooy ne li suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daal di dégle te tamit di ñu gis mu daal di wax lool rek la ñuy wax waaye li li nga xam ne moom la ndawam bi wax lool rek la ñuy wax lool rek lañuy ñuy wax wa yaqtadun te tamit dañuy dañuy suivre mooy dañuy roy di xool li nga xam ne lool la wala yabtadun du ñu fi nekk di tàmbalee jëf yoo xam ne ñoo ko créer seen bopp walihada mu ne lii moo tax moom al imaam al xaafis ibn Kasiir ci tafsiram bi mu ne hum ñoom xisbullahi lii moo tax ñu nekk ñi nga xam ne mooy xisbullah ñi nga xamante ne ñooy parandooy yàlla yi mooy parti bi yàlla bi mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla méngoo seeni mbir ñoom ñi nga xam ne al muflixuuna ñooy ñi nga xam ne ñooy gañe wa ibaaduhu ñooy ñi texe wa ibaaduhu te ñooy jaamam yi al muminuuna ñi nga xam ne ñoo ko gëm kon daal loolu mooy aaya boobu aaya la bu am solo muy aaya yooyu de wasaabiquuna al awwaluun suñu boroom subhaanahu wa ginnaaw aaya boobu du aaya san mu dugg nag ci li nga xamante ne mooy naafiq yi ak kaw-kaw yi mu ñëwaat ci ñi nga xamante ne mooy kaw-kaw yi nga xam ne ay naafiq lañ mu ne wa mimman hawlakum min al-a'raabi munaafiquun wa min ahli almadinati maraduu ala annifaaqi laa taalamuhum naxnu naalamuhum sanucadibuhum marratayni summa yuradduuna ilaa cadaabin cadiim suñu boroom subhaanahu wa taala daal di ñëwaat ci li nga xamante ne mooy di wax ci mbiru naafiq yi nga xamante ne ñoo def seenu caay-caay keroog ghazwatu Tabuk suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne wa mimman hawlakum am na ñi nga xam ne ñoo wër Medina ñoo leen wër yéen jullit ñi yéen yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak sa saxaaba yi min al arabi ci ñuy nekk ci kaw gi ci kaw gi nga xam ne mooy village yi wër yoon fi nga xam ne mooy Medina am na caf bërab yoo yële munaafiquun ay naafiq gis nga mooy liñ la doon wax sànq faut pas nekk di généraliser dane wa mimman hawlakum min al arab am na ci ñi nga xam ne ñoo leen wër ci kaw kaw yi munaafiquun ay naafiq comme ni nga xam ne noonu la munaafiq yi ame fii nii ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam yëg ne tamit ci kaw gi am na ay naafiq yoo xamante ne nii maradu ala nifaaq ñoom dañoo nuur ci naafiq daal di ak nifaaq ak naafiq daal di ciy ñoom dara daal di wu nekk ci rek xuus ci naafiq te deene du ci génn maradu ala nifaaq daal di nekk ay naafiq yu piir la ta'lamuhum suñu boroom neew yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy peegoo leen ñoom ñépp naafiq ak ñépp ñépp xamoo leen ñoom ñépp de nahnu man boroom bi subhaanahu wa ta'ala na'lamuhum maa leen xam ñun ñoo leen xam yëgal nag ne sa nu'adhibuhum xelséef nañ leen a mbugal marratayni ñaari yoon thumma ginnaaw gi yuradduuna ñu daal di leen delloo ilaa 'adhaabin 'adhiim ci mbugal moo xamante ne nii mooy mu tara tara tar la mooy ne ñoom dinañ leen mbugal ñaari yoon waw paree ci ñaari yoon yoo yele daal leen du daal leen yóbbu nag ci mbugal moo xam ne mu tar la léegi am na benn laaj nga ne ma ah foogoon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dafa xamoon naafiq yépp comme li nga xamante ne nii moom la suñu boroom subhaanahu wa taala daal di wax ci suuratul qitaal wala suuratu sayyidina muhammad alayhi afdalu salaati wassalaam fim naan walaw nashaa'u la araynaakahum fala raftahum bisimaahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl mu ne suñu boroom subhaanahu wa taala ma foog ne dane woon ne walaw nashaa'u bu ñu sooboon la araynaakahum dinaa la wan naafiqi ba nga xam leen fala naa fala ta fala araftahum bu ko defee nga xam leen bisiimaahum mu ne la araynaakahum dinaa leen bu ma soobon ma wan leen ko ma wan la ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fala araftahum bu ko defee nga xam leen bisiimaahum ci seeni siiñ wala taarifannahum te tamit di nga seeni màndarga wala taarifannahum te sax di nga leen xam fii lahnil li mooy ni ñuy agencé seen wax yeeg ni ñuy waxe ngay xame ne gaa yi ay munaafiquun kibaar la nga ne waa lii ak lii moom nuñ koy boolee ñu ne la feenee suñu boroom xam bi muy wax mooy ku ci nekk ak naafiqam ba mu piir mooy ñoom ñépp la suñu boroom xam alors que lii dana yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy di nga leen xam façon bi jéem a wax de ndax gaa yi am mbooloo lañ mu baree takkoo takko am na ñoo xam ne yàlla toppee lañ dañ leen di yóbbaale ñooñu mooy man nga gis jàpp ne ah ñii moom peut-être wala ñi nga xam ne mooy xam nga li nga xam ne ay signes nga koy xamee loolu bokkul ak xam-xam bi nga xam ne dañ naan ay mandarga la boo gisee lii gis lii mooy tirer conclusion bokkul ak ki nga xam ne moom dafa gis mbir yi mu leer naa ñu ko borom subhanahu wa ta'ala wala ñu ne mooy suñu boroom subhanahu wa taala xamal na ko comme niñ ko xame mooy xamal na ko ñu bari ñi nga xamante ne am nañ lenn ci ñu mu xamal sayyidina Hudayfa di douze ñoo ñele doon ko bëgg a faat ba nga xamante ne nii mooy ci li jóge woon fële ca ca ca ca Tabuk ca Aqaba foofale moom sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy ne moom borom bi kon subhaanahu wa kon affaire bi loolu la mooy ne gaa yi ñoom dinga leen xam ci seeni meloog nii ak seeni mbir waaye xam dëgg dëgg dëgg seen xam dëgg dëgg fa yàlla la ne moom mooy ki nga xam ne moo leen peeg moo tax suñu boroom subhaanahu wa taala moom mu ne kon nag moom nag dina leen mbugal mu ne gaa yooyu nag naa fekk yooyu dinaa leen sa nu'adhibuhum marratayn dinaa leen mbugal ñaari yoon ñaari mbugal yoo ana mooy yan ñaari mbugal mooy mbugal bi nga xam ne moom lañ ne fii ci insécurité gi ñu nekk ci biir jullit ñi nga xamante ne nii yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim seen xel du dal mukk mooy ne gaa yi seen fit du dal seen xel du dal naafiq lu ne teel mu ne ñun lay wax lépp loo xam ne gis na nit ñi ne nañ daje moom manu faa daje mu jàpp ne ciy mbiram la ñuy causer ngir mën na dal ci kawam moo tax loolu mbugal la ci moom moo tax ma ne la woon xol bi gi ne boo mën a trouver ci kaw suuf mooy xalu mooy xolum naafiq mooy xol mi nga xamante ne moo gën ñàkk mën a nekk ci stabilité loolu am mbugal la ci moom waaye beneen mbugal mi mooy noonu lay dund fii ci àddina nga xamante ne nii xolam day nekk koo xam ne xol bi du staabul mukk waaye beneen bi muy beneen mbugal bi mooy ci mbugalum bàmmeel suñu boroom subhaanahu wa taala nag ne bu paree ci loolu fan la leen jëmee mu ne summa ginnaaw loolu yuradduuna ñu delloo leen yóbbu leen ilaa adaabin ci mbugal azimin bu daldi màgg loolu denn wax la waaye boroom ulama tafsir wax nañ ci ñaari mbugal yooyu yeneen mbugal yoo mu ci ay wax yoo xamante ne yu wute la loolu noonu waaye lii nii bokk na ci li nga xamante ne nii moom la ñuy wax léegi en tout cas bu ñu continuer suñu boroom ne wa axaruuna tarafu bi dunubihim xalatu amalan saalihan wa axara sayyi'an asa allahu an yatuuba alayhim inna allaha gafuurun rahim ginnaaw bi nga xamante ci la borom bi subhaanahu wa taala daal di wax li nga xamante ne nii mooy naafiq yooyu nga xam ne ci kaw gi nañu ne mu ne am na ci ñoom it ay naafiq comme ni nga amee ay naafiq fii ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon mu ne wa aaxaruuna am na ñeneen ñoo xamante ne nii waxuñu nag ci naa ñii duñu naafiq ñi de ñii moom ay nit lañ yoo xamante ne nii ay way ngëm yàlla lañ waaye dañoo njaxas seeni jëf mooy def nañ jëf yu baax waaye def nañ jëf yoo xam ne yu wuuteek mbaax la loolu nag lay wax nii mu ne waa aaxaroon am na ñeneen ñi nga xamante ne nii ñoom ay woy ngëm yàlla lañu ñoom gëm nañu yàlla sax waaye i'tarafu dañoo defoon nag bàkkaar ci bañ a ànd yow ci xare bii di ghazwatu Tabuk seen ñàkk a dem ànd yow loolu mooy seen bàkkaar ndax loolu dafa bokk ci kabaayir yi mooy jihaad bu ne farati ci yow nga ne demoo loolu min akbaril kabaayir bokk na ci nga xamante ne mooy kabaayir yi di bàkkaar yi mag yi gën a mag mooy moom ci la bokk bu dee ne yow tawalli yawmu zahf mooy ki nga xam ne dafa xasa ñëw ba foofu mbir mi tàng mu daw kooku nañ ne loolu min akbaril kabaayir loolu bokk na ci kabaayir yi yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ba leen di lim boole na leen ci léegi nag dama lay laaj xalaatal ki nga xam ne moom <coughs> waxuma génn mais génn sax da deful te kat mënoon naa génn te dafa waroon ci moom mu génn xam nga ne kooku moo gën a critique le kon mu ne wa aaxaruuna am na ñeneen ci jullit ñi nag ñoo xamante ne nii i'tarafu ñoom dañoo reconnaître bi dunubihim defuñ ni naafiq yi ndax ñoom dañuy naafiq i'tarafu dañoo reconnaître bi dunubihim ci seen bàkkaar yi ndax naafiq moom jamais mu reconnaître bàkkaaram tout le temps parce que moom mooy le modèle à suivre moom mooy le plus grand bon modèle bi nga xam ne moo existe moo tax moom jamais muy remettre en bopp en cause boppam moo tax moom moom daal mooy ki baax ñi ci des nag ñoom lañ war a seetaat seeni mbir lool moo tax mu ne waaxaroon am na i'tarafu dañoo reconnaître bi dunubihim ci seen bàkkaar yi ñoom nag xalatoo njaxas nañu mooy boole nañu ci seeni jëf amalan ay jëf yoo xam ne saalihan yu rafet la wa axara seeneen yoo xam ne sayyi'a yooyu ñaaw na de asallahu amaana buur yàlla te asaay suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mooy da koy def asaa allahu kon buur yàlla an yatuuba alayhim buur yàlla dina leen tuubal mooy dina leen delloosi nangu seenu tuub inna allaha ndax buur yàlla gafuurun aju jéggalaa koon la rahimun aji yénamaa koon la aaya bii nag sababu nuzulam al imaam mujaahid ibn jabr raxmatullaahi alayhi mu ne innahaa nazalat fi abi lubaaba lamma qaala li bani qurayda innahu dabh mooy ne aaya bii nag boroom xam-xamu tafsiir yi rahmatullahi alayhim dañu wute ana lan moo tax mu wàcc am ku mel ni sayyidina mujaahid ibn jabr mu ne aaya bii mu ngi wàcc ci waa banu qurayda mooy mu noo ci sayyidina abu lubaaba ibn abdil munzir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu keroog bi nga xam ne ci la koy suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yebal ci waa Banu Qurayza ginnaaw bi ne moom d'accord nañ mu ñëw daal di médiation moom bi nga xam ne ci lañ ñëw ñu laaj mu laaj leen mooy ngir woom ñu laaj ko xalaatam ñu ne ko ndax dangaa bëgg ñu wàcc ci siège bi fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf leen siège woon ñoom yahuud yooyu ca Madinatul Munawwara ala saakiniha salaati wassalaam comme ni nga xamante ne noonu lañ gise woon ghazwatu bani qurayza moom al moom sayyidina abu lubaaba radiyallahu taala anhu wa arda bi mu demee mu daal di leen def siñ ne wàcc leen te bu ngeen wàccee nag xam ngeen ne mooy dindi bàyyi leen ñu daldi mooy mooy arrêté leen seen seen seen seen résistance bi te bu ngeen arrêté nag xam ngeen ne rey lañ leen di def mooy loolu gënoon lañ ci yaatal mu ne loolu mooma sayyidina mujaahid mu ne looloo tax aaya bii nii looloo tax mu wàcc ginnaaw gi nag ci la gëm ci la ciy tuub ba mu xam ne ci la yeew boppan ne woon du kii moom daal fekk suñu boroom ba jéggalu ko après ci la tuube ginnaaw gi <coughs> looloolu moo la kii wax muy moom ak moom sayyidina mujaahid waaye nag <coughs> ku mel ni ibnu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala moom ak ñeneen ci boroom xulamaa tafsiir di boroom xam-xamu tafsiir yi dañu ne déedéet dañu ne déedéet mbir mi mu ngi wàcc ci waleegi ci Abu Lubaaba ci ñi nga la wàcc sayyidina Abu Lubaaba baaba benn mbooloo ci ay ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ci loolu le nga xam ne demuñu woon ghazwatu Tabuk te gisoon nañu bi nga xam ne ci lañ ne ci nettali bi li nga xam ne moom na ko imal imaam Ibnu Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi ginnaaw bi mu indee wax yépp indi riwaaya yépp ñu ne lii ghazwatu Banu Qurayza la woon ak riwaaya yi ne noonu lii Tabuk la woon mooy wee nag mooy comme que riwaaye yi bu ne am na problème mu ne affaire bi daal mooy finalement nii lañ mën a wax mooy daal ne mbir mi comme que alxuraan ni mu waxe dane ñu bari lañ dane wa axaruuna tarafu bi dunubihim mooy pluriel la ko def kon nag kon nag xam nañ ne ñi wax ne Qurayza la xewoon ci waa ci xew-xew banu Qurayza ne woon foofu la xewoon xamoon nañ ne fa ka kamu laal kamu concerné woon mooy Sayyidina Abu Lubaba ñi nga xam ne tamit nee nañu fii ci ghazwatu Tabuk la riwaaye yi ko wax muy hadis yi nga xam ne asar yi nga xam ne ñoo ñëw di ko wax it dañ ne moom la concerné bokk na ci ñim concerné woon te mooy ki ci ginoon a fës ci ñoom di sayyidina Abu Lubaba kon ñu kon sayyidina al al ibn Jarir Abu Ja'far at-Tabari rahmatullahi alayhi mu ne kon daal am na loo xam ne bu ñu ko seetee ci mbir yi mën nañ ci génne nii man nañ ne daal mbir mi nag mooy kon mbir mi dafa abu lubaaba ak ay ñoñam te duñu ne nag mbir mi bu dee lool la kon nag duñ ne Qurayza la ndax Qurayza moom kese la woon alors que fii alxuraan bi muy wax dafa def pluriel mooy daf ko def ñu bari new na ak ñu bari ñoo xamante ne nii ñoom i'tarafu reconnaître nañ bi dunubihim ca bàkkaar ba ñu def xalatoo ñoom dañoo njaxas amalan di nga xam dañoo jaxas amalan baax wa aaxara ak ñeneen jëf sayyi'an yoo xam ne yu bon yoo xam xam ne yu mooy baax lañ mu ne asallahu amaana buur yàlla te da koy def an yatuuba alayhim mu jéggal leen nangu seen tuub inna allaha ndax buur yàlla gafuurun aji yërëma aji jéggalaa koon la rahimun aji yërëmaa koon la al imam abu ja'far at-tabari rahmatullahi alayhi mu ne nag mbir mi fii nii ibn jarir rahmatullahi alayhi mu gis nga affaire bi kon lenn la mooy ne kon lii mooy moom ci sayyidina abu lubaaba la woon ak ay gaayta loolu tabuk la xewe parce que li nekk mbooloo ak pluriel ndax bu doon ne ca qurayza moom kese la danaan kay xanaa kon doon na wax wa aaxar boog wala wa ko neen koo xam ne intarafa bi bi danbihi xalata amalan saalihan xanaa lool lay wax waaye le fait que mu ne pluriel la lool mooy wane na kon mbooloo lañ woon te xam nañ ne fi mu xewe nekk mbooloo nekk mbooloo ci jamono jamonoy Tabuk la moom noonu la ko neetale na ko nootale woon comme ni ñu ko tudde woon la alhamdu wal minna wallahu ta'ala alam xam nga imaam al rahmatullahi alayhi daal dinay solo ñooñu nga xam ne seenu mujj ni muy doon nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo solo moom moom moom moo nettali mu ci xadis boo xam ne ki ko solo mooy sayyiduna Samura ibn Jundub radiyallahu taala anhu wa ardaah yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon netti sa doon nettali saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne dama am ñaari gaay yoo xam ne dañ maa dikkal ci guddi gi mooy def koo gént ñu daal di ay wu ñu dem nee na bi ñuy dem nag ñu daal di dem ba ci dëkk boo xamante ne nii li ñu ko tabaxe mooy mool yi ci or la mooy mool yi boo gisee briques yi nga xam ne ñoo formé néegi li nga xam ne mooy château baak loolu foofale kër goo dëkk boo boobale mooy boo xoolee or pur la boo xam ne moo formé wu li nga xam ne mooy mur yi ak li nga xamante ne mooy or ak xaalis la woon muy argent pur or or pur moo ne woon mur yi mu ne nag li nga xamante ne nii nag ci nañu dem nee na mu daal bi ñuy dox bo mu daal di daje ñun ay góor ay góor yoo xamante ni nii seen benn wàll wi bokk na li gën a rafet loo mës a gis daanaka mënoo gis masuma doo mës a gis lu gën a rafet benn seen benn côté bi ci seen mooy seen yaram yu dafa divisé wu en deux nga gis benn côté bi moo daq loo mës a gis waaye mu am beneen côté bi nag moo gën a yées li nga xamante ne gën a ñaaw te gën a naqaree xool loo xam ne mas nga koo gis ci lu ñàng nee na nag yonente mi alayhi salaatu nee na gaa yooyu nag bi nga xamante ne nii nag loolu am na nag nee na ñu ne leen ñoom léegi ñaari malaaka yi nga yi ma ne woon kaañ dem mooy ñooñu ay malaaka lañ mooy ñi ma gis ci gént gi te ñu ne ma ñu dem te xam ngeen ne géntu yonent yi alayhimu salaatu salaam xaq mooy dëgg la seen gént mook seen lu ñu taxaw nii ak new ba jahratan di gis moo yem moo tax nag yeneen ci alayhi salaatu wassalaam ne gaayoo yu nag ña ñu ne ñu ne mën nañ dem ñooñu nga xam ne ñoom laa àndaloon bi ñu gisee gaayooyu ñu ne leen nag ay wa dem leen ngeen dugg ci dex gële mooy bi ñu dajee gaayooyu nga xam ne seen benn parti dafa rafet lool seen beneen parti ñaaw lool ñu ne leen nag ay wa yéen ñëw leen ngeen dugg ci dex gële bañ demee dugg ca dex ga daal di mujj ñoo xamante ne nii mooy côté bi nga xam ne moo ñaawoon ci ñoom lool te naqaree gis nekk lu gën a naqari loo mës a mën a gis nee na nag bi nga xamante ne lool am na bi biñ duggee ci ndox mi loolu deñ ñu daal di mujj daanaka nekk lu gën a rafet loo mën a gis léegi nag ñooñu noonu léegi nag nee na ñu ne ma léegi nag léegi ñu ne ma haadihi jannatu adn nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam ba léegi ci gént bi ñaari malaaka yooyu ne ko lii mooy jannata ji sax mooy ajjana ji sax mooy jannatu aden nee na wa hada manziluk ñu ne ma lii nii mooy sa dalwaay mooy sa dëkkukaay ëllëg léegi nag ñu ne ma léegi ñu may expliquer nga xam ne di man di ma leeral ñi nga xam ne ñoom lañu gis sànq mooy ñu bari ñooñu nga xam ne ñii seen benn côté dafa rafet lool ñoom ñépp seen benn côté yi dafa rafet lool ba gën rafet loo ma a gis waaye seen beneen côté bi daal di ñaaw ba gën a ñaaw loo xam ne mas nga koo gis na mu ne mag nag gaa yooyu xam nga ñooñu ñooy ñan mu ne gaa yooyu dañoo nekk ay ñoo xam ne fa innahum xalatu amalan saalihan wa axara sayyi'a fa tajaawaza allahu anhum mu ne ñooñu mooy ci jullit ñi ñi nga xamante ne nii ñoom def nañ ay jëf yu baax waaye noonu tamit lañ defe jëf yu bon mooy mu ngi mel ni koo xamante ne nii vraiment moom dina julli day respecté julli yi waaye nag nit la koo xam ne moom njaaloo moom kenn manu kooteree def wala yu mel noonu nga xam ne kabaa'ir yi moom foog mu def ci moom ba doyal mooy ne moom lool daanaka moom moom moom mooy def na boo xoolee fee mu rafet lool waaye aka sufangu julli waa ji de lu mu man di nekk am na ku ma ci mës a dégg koo xam ne ku doon wa benn waay bu ko doon nettali wala benn soxna naan waa ji moom gis nga mooy nit la koo xamante ne nii moom noo def moom manoo feexee ba du jigéen goo xam ne moom daganu ko mooy ne daal moom daal ci concubinage ak yooyu daal bu paree ci kii rek moom daal moom yooyu daal lay dëkkee waaye nag gis nga ni mu mel noonu noonu la mel nag julli du ko raw waa ji julli bu kii foog naa dane xaw ma ci mbooloo yi la koy def mooy kenn manu la tee ba julli mu defa ko malgré lele mooy xam nga boo gisee côté bee dañ naan ah waaye vraiment bokk na ci gën ko waa le fait que moom julli du ko du ko du ko raw loolu kan moo mën a taxaw ci ñun taxaw assuré na nga mel bu ñu waxalee yàlla rek kan mooy taxaw ne man mii de noonu mel bu amee ñaar boo moywul du ñett de kon nag mooy boo xoolee loolu nga ne ah, waa ji mu nga ca kaw asamaan waaye boo xoolee côté bi nga xam ne moom de toute façon moom guddi moom fokk mu mu laale te moom buy laale ka muy laaleel daganu ko te mooy loolu loolu moom daanaka moom ci yooyu lay ne loolu nag moom boo xoolee foofu nga ne ah <coughs> saay nag ah bon mooy nga gis ne kon mooy lu rafet nga le dool lool lool ba ku taxaw fii naan noonu laa mel ci wàllu julli ci mbooloo yi bariwul ku ko mën a wax de waaye it côté bële boo ko gisee moom vraiment nag loolu suufe la loo xamante ne nii di fanaan ak jigéen yoo xamante ne nii te moom fanaan moom ñépp comprendre nañ nelaw rek di xoolante wala ku ne fee lool taxul ñu lool de toute façon loolu ñépp am nañ xel xam nañ ne bu doon lool rek moos ku nekk dem uti feneen feneen mooy ne xam ngeen li ñuy wax laa kenn dofut léegi kon mooy boo xoolee côté boobu nga ne ah mais sa waay nag mooy loolu la mu ne suñu boroom nag ne ñooñu malaaka mi ne mooy nag ñooñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ñii nii ñooy ñi nga xamante ne nii fa innahum ñoom xalatu dañoo njaxas dañoo dañoo dañoo nekk dañoo kii cocktail amalan jëf joo xamante ne nii saalihan li mooy cocktail lañ def njaxas ko amalan jëf joo xam ne saalihan fii baax na wa aaxara ya jële sayyan daal di ñaaw fa tajaawaza allahu anhum buur yàlla daal di leen daal di leen jéggal li nga xam ne mooy côté bu ñaaw ba kon loolu moo tax ma ne la asaabi ak li nga xamante ne moom la al imaam ibn abbas ne woon asaa yàlla yi moom day ne moom mawlaana ibn abbas tarjumaanul qur'aani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon ginaaw loolu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala kon lii mu ne kon ci sayyi sayyidina abu lubaaba lool la mufassiruuna nay wax ne la wàccoon ndax moom keroog Tabuk gisoon nañ ne moom bokkuloon ci ñi dem ak benn mbooloo kantaa ñaata la lool boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute am na ñu ne set la woon am ñu ne dëddët nekkuñu woon sept dix cinq kese lañ woon am ñu ne neuf lañ woon loolu lépp ay wuute lañ yoo xam ne allahu aalamu daya dalika kaan suñu boroom subhaanahu wa taala mooy ki xam dëgg-dëgg ana yi yépp lan moo ci nekkoon dëgg-dëgg-dëgg en tout cas moom sayyidina abu lubaaba radiyallahu taala anhum wa ardaahum moom keroog kon mooy ci li muy wax mooy bi nga xam ne demul woon tabuk dafa rëccu daldi moo ak gaayam yooyu daldi takk seen seen bopp ci poto yi nga xam ne ñoo ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu wat ne du ñu tekki seen bopp lu dul yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen di tekki ta bu leen kenn tekki ku dul ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne nag ci la suñu boroom subhaanahu wa taala wàccee lii ne wa axaruuna i'tarafu bi dunuubihim xalatuu amalan saalihan wa axara sayyi'an asaa allahu an yatuuba alayhim inna allaha ghafurur rahim bi aaya bi wàccee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw daal di leen dekki daal di leen wan jéggaluk borom bi subhaanahu wa ta'ala kon loolu lañ ne moo wàcc ci mooy mooy moo taxoon mu wàcc ñooñu nag wax nañ la ne ñoom seen santaan ñoom seenu seenu seenu jéggal moo gina gaaw moom comme que loolu lañ defoon ñoom bokkuñook Seydina Kaab ne Maalik ak ki nga xam ne mooy Muraara ibn Rabi' ak Hilaal ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñoom ñi ñëwoon ñoom kantaa ñoom dinañ ñëw ci seeni mbir bu yàggul léegi mooy ci jotaay yi di ñëw ñoom moom dañoo ñëw na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah ñun kat amuñoon benn ngànt ñun kan manoon nañoo dem waaye amuñoon ngànt léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ku nekk ci ñoom dem leen ba ni suñu boroom di àtte ci seeni mbir kantaa ñoom sayyidina Abu Lubaaba ñi ñoom defuñ loolu ñoom dañu dem directement takk seen bopp ne nag kenn du leen tekki lu dul boroom bi subhaanahu wa ta'aala jéggal leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam tekki leen ñoom moom mooy mbir yi moom nekkul mooy moo tax ñoom seen bosu njëkk gaaw moo tax ñoom ñoom tokkuñu tooguñ diir bi nga xam ne moom la ñële passé comme sayyidina Ka'b ibn Malik comme niñ koy le ci aay yi nga xam ne ñu ngi ñëw insha Allahu ta'ala kon ginnaaw loolu suñu boroom ne nag comme que nag ñëw nañ tuub ñii dañoo jaxas-jaxas yoo xam ne jëf ju baax ak joo xam ne ju ñàkk baax la kon dak suñu boroom moom ah, dina leen jéggal léegi nag ni ngay def xud min amwaalihim wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum wallahu sami'un alim suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daldi digal nag ne jëlal nag ci seen alal yi ngir gin leen a setal ñoom ñii nga xamante ne nii dañoo jaxase jëf yu baax ak yu bon jëlal ci ñoom ci seen alal yi sadaqatan moo tax keroog sayyidina Abu Lubaaba radiyallahu ta'ala anhu daal imaam Ibnul Qayyim alayhi ridwaanullahi yàggoon na ci gisoon nañ ko bi ñuy gis njàngale yi ci ñuy jële ci xasatu Tabuuk moom sayyidina Abu Lubaaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bi nga xam ne ci la ñëw ne inna min tawbati inna min tawbati an anxali an maali mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci li nga xamante ne moom laay màndargale sama tuub gi ma tuub ci borom bi subhaanahu wa taala ci ñàkk dem gi àndoon ak yow ci tabu comme que nangul na ma sama tuub ba jéggal na ma bokk na li may tuube mooy ma génn ci sama alal ba mu set wecc te tamit ma jóge fa nga xam ne fa laa dëkk ci sama waa ñoñ ñëw dëkk ak yow fii ci côté Médine mooy moom Médine la dëkkoon mais quartier ma mu dëkkoon laay jóge dal di ñëw sa côté yi daal di fiy dëkk kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko mu ne day joxe lépp mu ne ko déedéet bul déedéet sa alal yépp duma ko nangu mu ne aw nisfaha mu ne wala boog ma joxe li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy xaaj bi yonent bi alayhi salaatu wa wassalaam bañ muy wàññi di wàññi bam ne ko sulus joxe sulus bi mooy joxel un tiers bi mu daal di joxe un tiers bi moo tax suñu boroom subhaanahu wa ta'ala lool lay wax ne jëlal loolu ci ñoom xud jëlal min seen alal yi sadaqatan li nga xam ne mooy sarax la tutahhiruhum biha nga xam ne moom nga leen di setale wa tuzakkihim tutahhiruhum biha ci nga leen di laabale wa tuzakkihim biha nga leen di setale di ko jaare ci alal jooñ ngay jël ci seen alal yi wa salli alayhim te dee leen ñaanal ndax inna salaataka mu ndax sa ñaan yi kat sakanun lahum yërmande la tan lu leen di dalal la yërmande la ci ñoom wallahu tabuur yàlla sami'un mooy aji déggaakoon ji alimun aji xamaakoon la moon mooy suñu boroom subhaanahu subhaanahu mooy ne lii nii fii lay wax nii mais lii nii mooy aaya bi nga xam ne lu général la tamit di wax ci zakat yi li wone ne zakat muy azaka loolu boroom war mooy ne autorités yi dañ koo war a jëli waruñoo toog moo tax ma ne la woon ministère mooy ne ci réewum jullit dafa am day obligé mu am moo xam am ministère lay doon wala bureau lay doon wala loo mu xam ne nu man di doon ab département lay doon ñoo xam ne ñooy toppatoo wàllu zakat yi waruñoo bàyyi noonu rek di bàyyi naan ah xulu man daal na def nu ko waay giseeg nu mu ko nu mu ko sentir daal na ko defee déedéet ndax suñu boroom dana yeneen xuz demal jël min amwaalihim moo tax mu doon yónnee gis nga da doon yónnee ñi nga xam ne ñooy soin ñi nga xamante ne ñooy wër ci dëkk yi ngir dajale ci sarax yi ndax suñu boroom subhaanahu wa taala mooy ki nga xamante ne moo ko digal moo ne ko demal ci yow nga koy jël yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii nag da gis ne lenn ñiñ la doon wax sànk te ñu ne woon dootu ñoom min al lenn ci kaw kaw yi nga xam ne après bi yonent bi alayhi salaatu àddina ñoom dañu ne dara lañ dul joxe zakat te bokk na liy gina dootuñ ko jox sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda te li nga xamante ne mooy gën a dëgëral li nga xam ne mooy suñu attitude bii ak tamit suñu décision bu ferme bii ñu jël léegi ne dootuñ joxeti zakat mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ci boppam la borom bi ne woon xud yow jëlal léegi nag moom ne watu fi keneen ku fi nekk mooy waxu la waxul ne xudu min amwaalihim sadaqatan bi biha wa tuzakki wa tuzakkinahum biha tutahhiruna tutahhirunahum biha wa tuzakkinahum biha wa tuzakkinahum biha loolu suñu borom tuzakkunahum biha suñu boroom waxul loolu fenn la ko waxul yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp la ko waxoon te léegi nag comme que newatu fi dara lañ dul joxati ñun ñii nga xam ne ci araab yi ñuy jéem a xam-xam lu loolu nag ñu ne lii kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam rek la waaye loolu xam ngeen ne ta'wilum baatil loolu dafa nekk li nga xamante ne nii mooy neen la mooy gisin la ak interprétation yi la ak tamit di jéem wax ci diine yàlla aaya yi loo xam ne lu neen la mooy dañoo juumte li ñu wax mooy demee mooy ne ñoom seen juumte googu moo leen yóbbee ci ne woon dañuy génn ci diine ji duñu joxe di zakat wala ñu ñëw naan dañuy tàqali diggante julleeg zakat yooyu dinaa siddiq ne leen wallahi wallahi maa ngi waat ci yàlla la qaataltu la qaataltu man farraqa bayna bayna salaati wa zaka waat naa ci yàlla ne naa xare képp koo xamante ne daa bëgg a tàqale diggante julli ak li nga xam ne mooy zakat ndax ñoom la suñu boroom subhaanahu wa taala boole ci téeréem bi subhaanahu wa taala foo gis danaan wa aqiimu salaa wa aatu zakaa borom bi subhaanahu wa taala tout le temps danaan taxawal leen julli wa aqimu salaa taxawal leen julli wa aatu zakaa te ngeen joxe zakaat léegi nag képp koo xam ne dafa bëgg a tàqale yooyu ne man moom dinaa julli noo man moom diina ji dinaa julli waaye nag zakaat laa dul joxe mu ne wallaahi ku leen nar a tàqale man a siddiq dinaa xareeg yow loolu moo tax mu daal di woon xareeg wax wax ji ñu waxoon sànq wallaahi law mana'uni qaala aw anaaqa yu'adduunahu ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam law qaatilannahum alaa mana'ihi mu ne woon moom comme ni nga xam ne noonu la newee ci saxiix yi mu ne moom al imaamu al imaam al imaamu as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mu ne wallaahi maa ngi waat ci yàlla law mana'uuni gis nga gaa yi nii bés bu ñu mag xañoon li nga xamante ne nii mooy mooy mooy waxuma la mooy gëléem yu ndaw yi wala li nga xam ne buum ya ñuy doon takke gàtt yi ñu doon indi yonent bi alayhi salaatu salaam rek benn buum rek bu ñu ma ko xañoon ne dootuñu ma ko jox wallaahi man as-Siddiq dinaa xareek ñoom ci kaw loolu de léegi nag mi nga xamante ne nii kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy gis-gis la boo xam ne jubul nga xam ne ñenn ñi dañ ko doon wax ba moo taxoon ñu doon nuur ci yooyu suñu boroom subhaanahu wa taala waxoon nañu la ko sànq ne moom dane woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñiy joxe azakaat ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy ñëw di joxe seen yulli seen joxe seen alal ci yoonu yàlla buñ ñëw rek joxe mel ni loo xam ne dañ koy forcer nit ki mu joxe ba pare waa ji di ñàngal ak yooyu waa ji koy jël mel ni da koo soxlawul wala wér wan ko ne defoo fi dara déedéet alhamdulilah nit du def noonu mooy ne jullit bu defee dara da ngeen koy encourager dafa jar ñu daal di koy encourager ñu daal di koy encourager mooy ne da nga koo war a encourager waaye doo fi nekk di ko di def loo xam ne day tax mu décourager déedéet moo tax doo ñëw di jël mel ni faale woo ko wala di xool fële li ngay gis yenn ñi nga xamante ne nii vraiment ab yar amuñu ko ci ñi nga xam ne seen seen maama sant nen nen rek ñu nekk ñu nekk sëriñ nga gis nga gis ay mag yoo xam ne ñu mën nañoo jur sax seen baay xanaa ñu yow di di sonn di def lu ne nga gis leen buñ leen gisee ni ñuy sonne di raamaka def lu ñëw ñëw ci ñoom leen nuyu mais duñu leen xool sax tàllal leen cati baaraam di continuer di waxtaan loolu mooy min suuy ladab loolu bokk na ci ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw kii nga xamante ne nii ñaaw euh, jikko yi nga xam ne ñooñu danga koy gis xam ne kii bu ñu ko yaree yi yar ba des na wala boog yar ba amul effet ci moom mu wóor ne kii anakoon kii nan lay nekk sëriñ bu fi baayam jógee tem ñu ne moo fi nekk sax tem nekk xalifa baayam wallahi loolu mooy li nga xamante ne yéeme na ñu ne ci aaxiru te ku seet ci réew wolof yi ci surtout ci milieu sëriñ si di nga gis yenn ñekk teggin yoo xamante ne nii yu màgg a màgg màgg yoo xam ne jamais mu jóge ci taalibe yi waaye ci ñi nga xam ne ñooy sëriñ si sax ci lay jóge mu leer na ne kii moom yaruwul wala yaruñu ko wala boog buñ mënul ne yaruñu ko ñu ne yaram bi de amul ci moom benn effet ñu ne kii de yaram bi amul biñ ko yar amul ci moom benn effet loolu nag lu yéeme la ndax yow bu dee ne amoo yar mooy mënoo jiite kenn moo tax Maalik ibn Anas eh, al imaamu Maalik rahmatullahi alayhi yaayam keroog bi nga xamante ne nii ci la koy yóbbu ci imaam Rabi'a ibn Abi Abdirrahman aalimul Madina di boroom xam-xamu Madina moom mi nga xam ne moo siiwee ci Rabi'atur Ra'i rahmatullahi alayhi bi mu koy yónni dane ko dane ko moom ba mu koy yóbbu bi mu newee gone ngir mu dem jàngi ci Rabi'a dane ko demal ci Rabi'a daal di koy sang defal ko parfum ko solal ko yére yu rafet daal di koy kaala solal ko yére vraiment mooy bon solal ko boog pas kaala loolu wóoruma mais daal solol ko yére yu rafet daal di ko ne aywa demal sama doom kaay ma yóbbu la ci Rabia demal ci Rabia nga daal di jànge ci moom te boo demee ci moom na nga jël teggin yi d'abord bala ngay door a jël xam-xam ba mooy ne loolu la mooy loolu mooy li nga xam ne mooy jiitu mooy yar teggin yi foog mu ne fa li nga xamante ne mooy aadaab yi ndax boo amul aadaab yi du xam-xam boo amee xam-xam xam-xam bi day nekk li nga xam ne poison la ci yow ndax xam-xam paaka ñaari boor la mooy li nga ci mën a jariñe man cee jariñoo loolu loolu noonu la la mën a lore lor tamit ñeneen ñi mooy ñi nga xamante ne ñoom dallu wa dallu dañuy mujj ju sànku daal di sànkay nit wal iyaadu billah yal nañu borom bi subhaanahu wa taala daal di musal ci kaayu mel noonu kon nag mooy mbir yi ay adab la mooy ne koo xam ne dafa ñëw di def lu baax tagg mooy sant ko wan ko ne def nga lu baax loolu it lu baax la ci yaru gone am na ñoo xam ne ñoom jamais seen doom wala xale bu ñuy yar bu defee lu baax ñu ne ko jërëjëf wala c'est bien très bien t'as bien fait ëndal kaay sax ma jëndal la kado yooyu dafa baax mais yow lenn rek ngay xool saa bu defee lu dul noonu rek gëdd ko pes dóor wala kii nii gëdd lu tax ngay def lii mais moom nga moom day xam ne def naa lu dul noonu waaye fu mu defe lu baax jamais nga ne ko def nga lu baax très bien tey bien joué mon petit waaye continuer nii loolu dafa baax te am solo moo tax suñu borom subhanahu wa taala ne xud kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëlal min amwaalihim ci seen alal yi sadaqatan sarax muy loo xam ne zakat boo xam ne tutahhiruhum biha ci nga leen ci nga leen di laabale wa tusakkihim biha nga leen di leen nga leen ciy fóote di leen ci sellale ci alal joojale wasalli alayhim boo ko jëlee nag ñu ñëw joxe seen zakat yi na leen ñaanal ne leen baarak lu mel ni barakallahu laka fii am amsakt wa yal na bu yàlla nangu li nga joxe waaye it yal na la barkeel ci li nga téye yu mel noonu ñaanal ko li nga xamante ne nii mooy loolu ndax kat yow yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ndax rawatina yow <coughs> alhamdulillah inna salaataka ñaan gi nga xam ne moom nga leen di ñaanal sakanun lahum yërmande la ci ñoom te da leen di dalal wallahu tabor yàlla samiun alim lool moo tax ñu waxoon la moom li mu doon wax yonente bi alayhi salaatu wassalaam comme ni mu rote ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi moom sayyidina Abdallah ibn Abi Awfa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax aaya bii dafa tax moom moo newoon mooy li nga xam ne moo doon sunnaam mu ne kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa utiya bi sadaqati qawmin salla alayhim fa ataahu abii bi sadaqatihi fa qaala allahumma salli ala aali abi Awfa moom sayyidina Abdallah abdallah ibn abi awfa mu ne kaana nekkoon na yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa kaana yadullu ala dawaami wal day wone ne lii da cee saxoon mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam de kaana nekkoon na bu ko dikkaloon bu ko ay ay nit daal di woon indi seen zakat yi da leen doon ñaanal da leen doon ñaanal salla alayhim nekkul ne da doon julli ci ñoom de mooy da leen doon ñaanal yërmande ñaanal leen buur yàlla daal di leen barkeel ci seen alal joojale li nga xam ne moom lañ moom mu nangul leen li ñu joxe te taal di barkeel li nga xam ne moo ci def mu ne fa ataahu abi man abdallah ibn abi yawfa sama baay di abi yawfa daal di koy indil zakaatam fa qaala suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam sama boroom yow mi ma digal ma neen di ñaanal ne salli alayhim ci suuratu tawba yow mi ma digal loolu ma daal di koy def ci suuratu tawba aaya cent aaya cent trois kon nag maa ngi ñaanal ibn abi awfa mi kon allahumma salli way way ci euh, abi awfa bok allahumma buur yàlla salli yàlla sotti sa yërmande allahumma yàlla sotti li nga xamante ne mooy ak waamey njub ak mbaax ak leer ala ali abi awfa ci këru fami waa bi aw abu awfa mi indi fi giiwam bi kon loolu la de moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii la kon nag lanaa fiihi uswatun hasana moo tax it am na benn faam ko ma wax lool ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu la ko imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullahi alayhi solo na ko noonu al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi dina ko ci as-Sunanul Kubra ñooñu sëriñam di Abu Daawud noonu mooy ñoom ñaar ñi ko solo mu jële ci hadiisu sayyidina Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu mo moom sayyidina Jaabir mu ne dafa am bu ñëw ne yaa Rasuulallah e yow ndaw li sallallahu alayhi wa sallam ko salli alayya wa ala zawji ñaanal ma ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne sallallahu alayki wa ala zawjik mu ne ko bi ko ndaw si laajee loolu ne ko ñaanal ma ak sama boroom kër mu ne ko yal na yàlla yokk xéewal ci yéen daal di leen barkeel yal na buur yàlla def ay yërmandeem ci yow ndaw si ak sa boroom kër kon loolu lu am solo la kon loolu lu am solo la nañ ci xel suñu boroom ne wal ne wallaahi te buram bis wallaahu te bur yàlla sami'un aji déggaa koon la alimun aji xamaa koon la mu ne alam ya'lamu mu ne xanaa xamu nge alam yaalamu anna allaha huwa yaqbalu at-tawbata an ibaadihi wa ya'khudhu as-sadaqaat wa anna allaha huwa at-tawwaabu ar-rahiim mu ne alam yaalamu ndax xamu ngeen anna allaha kene boroom bi subhaanahu wa ta'aala huwa moom mooy ki nga xam ne yaqbalu mooy nangu at-tawbata li nga xam ne mooy tuub an ibaadihi ci jaamam yi wa ya'khudhu ta mooy ki nga xam ne mooy jël tey nangu as-sadaqaat li nga xam ne mooy sarax yi wa anna allah allah te buur yàlla huwa moom at-tawwaabu mooy ki nga xamante ne ni mooy aji nangu tuub ki ki nga xam ne mooy delloo nit ñi te nangu seen tuub ar-rahiimu te mooy aji yërëmaa koon ji looloo tax ku mel ni mawlaana ibn Mas'ud ne nit ki bu joxee zakat bu joxee saraxeem bu saraxee balaa tegu ci loxoy ki nga xam ne moom la koy jox ci loxol borom bi subhaanahu wa taala lay tegu ba pare loolu la imaam ibn Mas'ud doon wax comme ni nga xamante ne nii noonu la ko Abdallah ibn Qabi waxee radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne loolu lan laayu lan mooy dëgëral sama wax bii man ibn ummi abd mu ne mooy aaya bii nga wax alam ya'lamu xanaa dañoo xamul anna allaha kene buur yàlla huwa moom yaqbalu mooy nangu tawbata tuub an ibaadihi ci jaamam yi wa yaxudu ta mooy jël as-sadaqaati kon mooy yow booy jox pauvre bi booy jox nit di ko jox te yàlla tax wala ngay def wenn sa loxo sa sa sa xaalis te sa alal te buur yàlla tax danga war a xam ne buur yàlla mooy ki nga xam ne mooy nangu waaye it xamal ne moom mooy joxe ndax moom mooy kiy joxe moo la tawféexal te moo amal ba pare daal di def sa xel mi yóbbu la ci loolu yiw na la defal kon kay kooku te la jox li ngay jox boo ko joxee mu ne maa koy nangu te bu ma ko nangoo maa lay fulandil lépp loolu comme ni nga xamante ne nii noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne yonent suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mooy nangu sarax yi comme ni nga xam ne nit ki bu amee fas wu ndawam di ko di ko toppatoo di ko yar ba mu màgg noonu la xamante ne nii noonu la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di def din mooy mooy ki nga xamante ne mooy màggal li nga xam ne moom nga joxe yow de ba ngay saraxe ab dërëm nga joxe woon sa sarax boobu suñu boroom di ko fulandi di ko fulandi di ko fulandi di ko fulandi di ko multiplier di ko multiplier ba yawmal qiyaam bu ñëwee ne la sa dërëm ba nga joxe woon ngay lii nga daal di ci karamullah allah ci ngëneelu yàlla ak fadlihi al-azim ak ngëneelam yu màgg yi suñu boroom subhanahu wa taala mu daal ji ciy teg ne wa qulil a'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduuna ila aalimil ghaybi wash-shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waqul nee leen i'malu liggéey leen waqul wax leen i'malu jëf leen fa sayarallahu yéen naafiqi ay wa jëf leen topp leen ci seen caaxaan yeeg seen yi nga xamante ne amu ngeen yéen a wu sell continuer leen rek ci seen chantier yi i'malu jëf leen def leen rek dee leen continuer ci seen bonation ci seen yu bon yi di def fa sayarallahu xel seef buur yàlla di dina gis amalakum mu ngi gis amalakum seen jëf yi wa rasuluhu te tamit yonentam bi subhaanahu Yàlla alayhi salaatu wassalaam suñu boroom dina ko wan li nga xam ne moom ngeen di jëf jëf leen rek bu ngeen jëfee suñu boroom moom moom gis na soxlawul moom mi nga xam ne laa yaxfa alayhi xaafiya moom mi nga xam ne laa taxfa minkum xaafiya dara mooy mooy mooy dara du nëbbu ci moom te laa yaxfa alayhi xaafiya luy nëbbu du nëbbu ci boroom bi subhaanahu wa ta'aala kon moom de dina gis li ngeen mu ngi gis li ngeen di jëf wa rasuuluhu ndawam bi nga ne ma mee new boo mee bu ku ko gisul nag ñu ne la buur yàlla dina ko wan tamit wal mu'minuuna ak way ngëm yàlla yi moo tax yawmal qiyaam bu ngeen jëfee fii di ko nëbb it suñu boroom dina ko wan yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ne nee na dañ may gaaral seen jëf yi mooy mooy mooy alxame kii lu altine bu ne ak alxames bu ne looloo tax moom mu ne damay woor bu ko defee lool bu ñuy gaaral jëf yi suñu boroom buy gaaral jëf yi mooy ne mbir yi buy gaaral jëf bi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam dañ koy gaaral jëfu xeetam yi ak ñi nga xam ne mooy julli yi ñuy julli ci moom kon nag alayhi salaatu wasalaam suñu boroom dina ko wan na kon sa moom wa rasuluhu dina gis wa sayara allahu amalahu amalakum kon yëgale lëggéey leen jëf leen wa sayara allahu dina gis amalan allahu buur yàl na amalakum seen jëf yi wa rasuluhu ak ndawam bi wal mu'minuuna ak way ngëm yàlla yi nga ne fuñ koy gisee mu la xanaa xaq bi mu naan toro doon turadun la taxfa minkum xaafiya keroog yawmal qiyaam lañ leen di gaaral exposer leen indi seen jëf yi ngeen taxaw ñu leen di waneel li ngeen doon jëf ci ak caay caay ak lu bu dee lu baax lu baax boobu nit ñépp di gis balaa tax fa minkum dara du nëbbu ci yéen xaafiya luy nëbbu kon nag suñu boroom nee na kon def leen rek de toute façon dinañ ko gis lii nag moom ab tëkkula ci naafiq yi comme ni nga xam ne moom la al imaam Mujaahid wax mu ne wasatu raddoo nag a ginnaaw gi dees nañ leen delloo kon bu ngeen jëfee ba pare des nañ leen delloo ilaa alimil ghaybi ki nga xam ne mooy ki xam li nga wumpa li nga xam ne mooy kumpa wa shahaadati ta moo xam li teew moo xam li ne fàng fa yunabbiukum bu ko defee daal di leen xabaar bi maa li ngeen xamante ne nii kuntum nekkoon ngeen suñu boroom subhaanahu wa taala ta loolu inshaa allahu ci lañuy daanele mu ne wa aaxaruuna murjawna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatuubu alayhim wallahu alimun hakim mu ne wa axaruna am na yeneeni gaay ñi nga xamante ni ñi ñoom demuñu woon keroog Tabuk bi ngay woote daal di wuñu woon dem ñoom nag ñii nag ñooy sayyiduna Ka'b ibn Malik mu ngi noonu ak Muraratu ibn Rabi' ak kan muy Hilaal ibn Umayya alayhim ridwanullah ñu nag lay wax nii ne wa axaroon ne am nañu wa axaroon am na ñeneen ci ñi nga xamante ne nii demuñu woon Tabuk te amuñu woon benn ngànt xam nga ñu njëkk ñi wax nañu wa ane am na ñoo xam ne wa axaroona tarafu bi dunubihim xalatu an yatuuba alayhim inna allaha ghafurur rahim bi mu waxee ne am na gaayoo xam ne ñeneen ñoo xam ne ñoom dañu reconnaître reconnaître seeni tort reconnaître nañ seeni ñàkka dem seen bàkkaaru ñàkka dem kon ñoom dañoo jaxase jëf yu baax ak jëf yoo xam ne ñàkka baax wa a ah, mu ne ñooñu nag ñooñu noonu mu ne buur yàlla de dina leen jéggal loolu nag ginnaaw bi mu waxee lool mu ne am na ñeneen ñoo xamante ne man borom bi subhaanahu wa tuddaguma leen ci saar bii nga xam ne ci laay tudd ghazwatu Tabuk te ñooñu xewoon nañ keroog ci ñi nga xam ne demuñu woon mooy comme la imaam al-Hafiz Ibn Kathir waxoon ci al-Bidayatu wan ci li nga xamante ne moom la doon wax ne gaa yi ñeenti façon lañu ne ñeen ñi demul woon bàyyi fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ànduñoon ak Tabuk ak moom tabu ñeenti ba façon lañu mu ne ñeen ni ñu da leen a jox nganti te ñooñu dañ di fay mooy comme sayyidina Ali ibn Abi Talib moo leen jox ndigal ma'zununa majurun moo leen jox ndigal ne leen toog leen te ñooñu dañ leen di fay ñu ngi mel ni ku fekke woon xaswatu Tabuk te kooku mooy ku mel ni sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mi nga xam ne moom la waxoon mu assuré interim bi keroog fi nga xam ne mooy Madinatul Munawwara wara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu am façon nit ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom moom dañoo am ngant mooy ñi mu tudd sànq ci al ñi mu tuddoon ci jotaay bee weesu ci marda yeeg ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xamante ne nii ad-du'afa ak marda laysa ala ad-du'afa yi wala ala al-marda wala ala alladhina la mooy wala wala ala al-marda mooy ñi nga xam ne ñoom comme jigéen ñeeg xale yi ak ñi nga xam ne dañoo feebar feebar boo xamante ne nii yaakaaru wér ak yooyu mu ne ñooñu beneen façon la mu am beneen façon mooy ñi nga xamante ne nii ñoom demoon nañu ñoom demuñu waaye manoon nañoo dem de waaw ñooñu mooy mooy manoon nañoo dem waaye ñoom ñoo demul mu mel ni ñoom sayyidina Abu Lubaba ak sayyidina Ka'b ibn Malik ak Murara ibn Rabi' ak Hilal ibn Umayya radiyallahu ta'ala anil jami' mu am ñeneen ñoo xam ne demuñu woon muy munafiqun al kibar nga xamante ne ñoom dañoo bañoon a dem ñoom ñoo ñoo ñi nga xamante ne ñoo demul woon mais bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen a jox ngànt dañ leen ngànt dañ koo ñu ñuy fay te ñooñu ñuy mel ni ñu fekk mbir ma mooy ñi nga xam ne ida ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmiluhum wa wa wa wa qulta laa ajidu qulta laa ajidu maa ahmilukum tawallaw wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan allaa yajiduu maa yunfiquun ñooñu it mooy ci kaawu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii' li ñuy dugg mooy ñoom al-Irbaad ibn Saariya ñoom Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani ak ñoom Ulbat ibn Zayd mi nga xamante ne moom ci ñoom la bokkoon moom ba mu amul lu mu joxe la def moom Sayyidina Ulba Allah allahu akbar dafa dem ci guddi gi dem këram mbir mi metti ko lool la fekk ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na aw ma lu leen jox aw ma lu fas yu ma leen jox wala gëléem yu ma leen jox ngir ngeen bokk ci xare bi ñëw Tabuk lan la def dafa dem këram ne man de boroom julli ñaari rakka ne ah borom bi subhaanahu wa di jooy na man de man sama boroom ah yow de yaa digle sa ndaw bi de yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo digle dinañ génn ci xare ñun na ah man de aw ma dara lu ma joxe te manumaa demit ndax dem naa sax ci moom manumaa dem ne na amul lum ma jox léegi nag yow borom bi subhaanahu wa taala man li nga xamante ne noon daal laay def te lool rek laa am mooy saraxe naa sama der képp koo xam ne ci jullit ñi mas nga maa wax lu ñaaw mas nga maa def lu ñaaw wala mas nga maa yoreel dara loo xamante ne wala sama der loolu lépp jéggale naa ko def ko sadaqatan ngir mu nekk sarax boo xam ne mooy remplacer li ma waroon a joxe fii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu ñëwee ca fajar ga mu ñëw ci jàkka ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ana borom sarax bi guddi ana ki saraxi gémb ci guddi biig mu ne mu noppi rek ginnaaw gi bis yonent bi alayhi salaatu wassalaam insisté mu daal di jóg mu ne ko yow de sa sarax boobu maqbula sa boroom daal dina koy nangu allahu akbar ci lañ newoon jullit noon ngay mel dangay mel ni sayyidina Ulba ibn Zayd radiyallahu ta'ala an mooy saraxeel sa der képp koo xam ne mas na laa def lu ñaaw ne sois pas un rancunier moom loolu mu am muy sadaqatun maqbula du képp lañ mën a wax ne kii saraxam def moom nangu nañ ko de kooku dara may ko lu dul ne mooy dafa saraxe daram li wajhillahi ta'ala nga mën a baale mën a ne man képp ku ma defoon jéggal naa la te borom bi subhanahu wa ta'ala tax dootoo xoolati sama xar kanam ba gis ne man nga maa def dara nga ciy gis ne ah, kii jàpp na lu ma la jàppal mukk kon ñooñu ñooñu ci lañu woon muy ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom ne mu ñu la dikkaloon bëgg nga daal di leen jox nga loo xam ne moom la ñuy war nga ne leen awma lu ma leen jox tawallaw ñu daal di wane ginnaaw waaye nag ñu ngi triste seen seen kii yi ñu daal di kii seen bët yaa ngay bëbb di di sotti li nga xam ne mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy rongañ ya xasana ndax triste le an que an la tajidu triwuñu ma yunfiqun ñoo ñépp ci waangante yi lañ léegi nag ñii muy wax nii nag mooy ne ñoom ñii nag beneen kaa lañu mooy ne ñii nii nii moom ñoo desoon ci mbir mi mooy tudd na ñi nga xam ne ñoo amoon ngànt ak ñi nga ñi nga xam ne ñooy demuñu lii nag ñooy ñi nga xam ne ñooy clôturer affaire bi ndax ñépp wax nañ ñépp ba des façon bii wax nañ ñi nga xam ne ñoom demuñu woon waaye dañoo ñëw reconnaître amu ñoom benn ngànt ñëw reconnaître takk seen bopp ja jàkka ja muy Seydina Abu Lubaba ñamaan danoon wax na ñi nga xam ne demuñu woon ndax ay naafiq lañu ñëw doon joxe ay ngànt naan lii wa tax ak lii wa tax ñooñu suñu borom boroom wax na seeni mbir wax na tamit ñi nga xamante ne nii mooy almarda ak ñi nga xam ne du'afa lañu mooy ñooñu nga xamante ne ñii dañoo feebar ñii dañoo nekk ñoo xamante ne nii ñoom dañoo am handicap moteur ak ñi nga xamante ne suñu boroom subhaanahu wa moom mooy ñoom amuñ lu ñu demee te ñoo ñuy rek moom moom yonent ma lay ak ñi mu jox ñu toog ñenn rek ka desoon mooy waa mooy Kaab ibn Malik ak ñaari mbokkam yi alayhima ridwanul Malik ñooñ nag lay wax nii ne wa axarun am na ñeneen ñoo xamante ne nii murjo moo murjawna li amrillah ñoom dañoo mooy seen mbir dañ koo bàyyee mbiru mooy dañoo ñëw ndax ñoom seeni mooy seenu tuub suñu moom moom moo ko moom moo ko mujj chargé wu mooy ne seenu mbir mooy dañoo bàyyee seen mbir ci mbiru yàlla subhaanahu wa taala ndax ñoom ñii mooy ñan mooy sayyidina Ka'b ibn Malik <coughs> radiyallahu taala wa ardaah ñoom li ñu leen ba ñu ñëwee naafeqi yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la jóge Tabuk ñoom ana nan lañu def ñoom naafeqi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni sayyidina bu wax ibn Maalik radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu masoon a jóge ci tukki li muy njëkk a bu duggee ci dëkk bi day dem ci jàkka ji daldi julli ñaari ràkka daldi toog léegi nag nit ñi ñëw mu accueillir nit ñi nit ñi ñëw mu accueillir leen après bu paree mu daal di jóg dewar a dem këram waxoon nañ laan na riwaaye yoo xam ne dana kër sayyidatu Fatima mi nga xam ne bidatun minhu moom ci lay njëkk mooy kër sayyidatu Fatima binti rasulillahi alayhima afdalu salaati wassalaam fa lay njëkke bu paree foofu nag daal di door a dem ci kër soxnaam yi moom yonent bi sallallahu alayhi wa nit ñi ñëw nag di ko di ko mu accueillir leen après après dem keroog nag bi mu jógee Tabuk noonu la def dafa njëkke ci jàkka ji julli ñaari ràkka nit ñi ñëw naafiq yi nag dégg-yëg na agsi na di jóge fu nekk mooy ngànt yim doon tudd sànk fii nii yépp naan bu ne boo ñëwee dinañ la wax lii ak lii di la waatal foofu lañ ko doon waxe ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu nangul leen seen ngànt ya ñu joxe woon te tamit wax leen lu baax naafiq yi ñëw di di uti lay rek naan wallahi lii wa taxoon la xarajnaa maakum bu doon ne manoon nañ ko kononte kon doon nañ ànd ak yow génnoon ànd ak yow suñu boroom nag xamaloon nañu loolu lépp dëggul lu ko naa ma e, Ka'b ibn Malik ci xadiisam bi gudd bi nekk ci saxiixayni te naka noonu al imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi daal dina koy solo te ki ko nettali mooy Abdallah ibn Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mi nga xam ne moo ko doon wommat ndax sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu finalement dafa silmaxa woon mooy ne newoon koo xam ne doonul woon gis ki nga xam ne nag finalement moo ko doon bi mu magee ki nga xam ne moo ko doon ma di jàpp ci bant bi di ko tegtal mooy ki nga xam ne mooy doomam ji naan Abdallah moom la ko nettali mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nii la doon def bi mu jógee Tabuk mu ñëw ci jàkka ji julli ñaari rakka toog naafiq yi ñëw ku ñëw naan ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah lañu la waxoon na de lii wëg lii wa taxoon manuñoo ñëw ku ñëw mu daal di lay la say jàpp ci kaw li nga wax noonu mu mu bàyyee say mbir nag sa sa sa sa biir sa fond intérieur sa réellement sa xaal yow li tax dëgg-dëgg ñëwoo mu bàyyee ko borom bi subhaanahu wa taala ñuy ñëw ba Seydina Kaab ibn Malik tuuram jot mu ñëw nee na yeneen bi aleyhi salaatu salaam seen ma daal di may muuñ reen daal di may muuñ muuñ goo xam ne muuñu ko mer ne ma moo tax ñëwoo jegesil ma daal di ñëw ne ko bu ma newoon de ci buuru keneen koo xam ne ba buuru àddina wala lool ma xam ne pour génn ci am meram bu ma ko waxee noo xam ne demewul noonu ma génn ci am meram konoonte kon dinaa ko def waaye xam naa ne bu ma la waxee loo xam ne du dëgg tey ba ma génn sam mer léegi nii mooy léegi rek sa borom daal di lay wan loo xam ne mooy réellement ni mbir mi demee tabu boobaa di ma gën a mere kon nag dama lay wax dëgg mooy ne man de Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda yarhamukallah mu ne moom kon se man say mu ne ko yow sayyidina Ka'b ibn Malik mu ne man de ci xare bi laa ginoon a am laa ginoon a sawar te amoon naa ñaari gawar yoo xam ne manoon naa leen a war ngir fekke xare bi amul benn xare boo masa woolu dul ne tey laa gën sawar waaye daal mujj jumaa dem nag yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam aw ma benn ngant nag dëgg laa lay wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ama hada faqad sadaq kanta jógal te dem ba buur yàlla daal di àtte ci yaw loolu nag mooy wa aaxaruuna ñooñu lay wax te du moom rek ndax bi mu génnee nee na sama mbokk yi ci waa Ansaar ci waa Banu ma dañ maa topp ne ma hee hee way kamb na jow da ngay lan moo tax defoo ni ñi nga xam ne ñoo fi jiitoon ci naafiq moom xamuñ noonu ne ñooñu ay naafiq lañ woon def ni ñoom rek joxe ay ngant yoo xam ne bon yu général la même bu dee ne sax doo dem ba wax lu amul waaye bu ko defee en doo wax réellement li tax demoo bu ko defee yeneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangul la loo loolale ba pare ñaanal la nangul la sa kii ñun xamuñ woon ne sa tuub xamuñ woon ne masuñ laa xame nga def benn erreur lu dul tey quoi ñàkk a dem gi nga dem loolu da ngaa mënul woon a wax ci ñële wax ni ñu nee nañu topp sama nopp mi dama wax ba ni nga xam ne tuutee des ma daal di dellu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di weddiwaat sama bopp ginnaaw gi man ne leen mais yéen attendez sax est-ce que am na kenn koo xam ne def na ni man est-ce que am na ñoo xam ne def nañ ni man wax li ma wax wax dëgg ñu ne ah kay Muraaratu ibn Rabi' ak ki nga xamante Muraaratu ibn Rabi' jaar na fi moom li nga wax la wax naka noonu Hilaal ibn Umayya Seydina Ka'b radiyallahu anil jamii' ne ñu tuddal ma ñaari góor yoo xam ne ñu sell lañ qad shahida Badra fekk nañ ghazwatu Badr lii fiihimaa uswa ñooñu doy nañ ma modèle ma ne leen kon dara laa dul def garaawul mën naa koo muñ comme que ñooñu ñoo ko muñ loolu nag ñett ñooñu noonu nga xam ne suñu bo yonent wassalaam da na dem leen ba buur yàlla àtte ci seeni mbir ñooñu nag la suñu boroom di wax fii ne ñooñu ñooy ñi desele woon ñooy ñi remplir ñooy ñi nga xam ne ñoo complet liste wu ñi demul woon mu ne kon wa axaruna ci aaya 106 mu ne wa axaruna am na ñeneen murjawna li amrillah ñoom dañoo bàyyee seen mbir ci at dogalu yàlla mooy seenu tuub ci dogalu yàlla lañ ko bàyyi imma amaana nag yu'adhibuhum mu mbugal leen bu ko soobee yatuubu alayhim suñu boroom daal di leen tuub nangu seenug tuub nangu seenug tuub indiwaat leen wallaahu te buur yàlla alimun aji xamaa kon la xakimun aji mooy ki nga xam ne mooy ki xereñaatte kon foofu inshaa allahu taala la ñuy yem tey ci jotaay bii di ñëw nag ñu war a jël fi nga xamante ne nii nag mooy aaya 107 di commencé nag di wax nag li nga xam ne mooy masjidu dirar di di kat ci ñi nga xamante ne ñooy almunafiquna alkibar ci caay-caay gi nga xamante ne nii defoon nañ ko keroog ci ghazwatu Tabuk inshaa allahu taala loolu la ñuy gis ci di ñëw muy aaya mosquée de la discorde et de la divergence muy mosquée de la discorde et de la divergence bi nga xamante ne nii ñoom la naafiq yi mooy loolu nag lay wax naan ci aaya 107 walladina ittaxaduu masjidan diraara wa kufran wa tafriqan bayna almuminina wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl wa la yaxlifunna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum lakaadibuun inshaa allahu taala kon loolu dañuy gis ci jotaay bii di ñëw ba léegi ci wàllu taar bi di gazwatu di di suuratu tawba di nettali gazwatu Tabuuk ak caacaay fa naafiqi